rahmatullahi ala al-jamii kantaa ñële <laughs> léegi lii mooy seeni lay kantaa ñi nga xam ne moom dañ ne dañ koo sib ñoom dañoo jàpp ne bon <laughs> mais loolu moom mooy li nga xamante ne nii lay sa bidé ra quoi que ñoom li ñuy wax euh, dañ naan en tere gi c'est pas du lu àgg ci xaram quoi waaw àggul ci lu xaram léegi nag ñu ne dañ koo dañ koo man mansuux ñu ne parce que ad-diinu nasiha xadiis yi naa Jarir bi ñu ko doon wax bii weesu Jarir ibn Abdillah radiyallahu anhu mu ne bokk na li mu jëloon pàcc ci yoneen saasaam mooy mu conseiller bépp jullit ba pare mais yoneen saasa ad-diinu nasiha mooy diini ji c'est mooy di joxante conseil bu baax te nag boo gisee sa mbokk jullit nar a ci guta wala piège wala loo xam ne dañ ci loro nga conseiller ko te nag daa fekk ci jaay mi jaayal ko boobu ci côté boobu la buntu boobu la voilà loolu la waaw <laughs> kon lii la mais euh, ba pare ñu ne euh, kii bii mooy ak diinu nasiha moo chapeauté mooy lële moo njëkkoon a am mooy tere bi dafa amoon avant dëgg la mais yoneen saasam après dafa wax ne ak diinu nasiha waaw te bi nga xam ne ci la wax ak diinu nasiha diine ñi moom moom laayante biir la ak yooyu mooy léegi ni mu demee ni mu mujjee demee mooy loolu nag day dugg nag ci nasiha mooy le fait nit ki xam ne waa yow sangooni mii jóge ca ca village ba di jaay ci fii xaram yii wala bëyam yii wala ganaaram yii wala nenam yii wala cuucam yii kii lim ko bëgg jaaye way see saway ganaar cinq mille la jar moom mu bëgg ko jaaye deux mille kii baaxut ci ma sangooni indi ma jaaye la loolu ñu ne loolu façon kii la quoi mooy laay biir bon conseil booy defal sa mbokku jullit te loolu mu féete kaw li kon loolu weesu na mais loolu comme l'imam an-Nawawi wax mais <laughs> mu ko wa sahihul awwal la wax lii dëgg mooy wax ju njëkk yi te moom mooy bi waa jumhur wax ne dafa xaram waaw te wala yuqbalu an-nasxu wala karahatu tanzih bi mujarrad bi mujarrad da'wa <laughs> bu <laughs> ne du ñu nangu ñu naan texte charia bu naan dañ koo abrogé ak lii jële xaram tere buy jëm ci du jóge ci du nekk xaram nga yóbbu ko ci lu ñu sit ci loo xam ne lu ñuy woote woo kese la lan wax leen lu ko lu koy wane ak diinul nasiha kan moo leen ni daa génn mbir mi waaw mooy diinul nasiha waaye bii bokku ci parce bii dafa am beneen problème boo xam ne moom lay indi waa ñi nee na day nasiha waa sans ngóone mais wala monsieur x mais jëlee ay xaram fële ci àll bi bëgg koo jaaye lu yomb li moom mu ne da koy nasiixa da koo bëgg bon conseil moo tax mun a kaay ma jaayal la mais bu boobaa waa dëkk bi waa marché bi da leen di lor ñii ñëw di jënd nga xam ne manoon nañoo am ci prix bu yokku te waa ji du ci gaañu parce que moom moom moo yari xaram moo ami xaram ñëw du ko jaay loo xam ne moom soo dëkk ba mu jógee village ba mu jógee ay besoin wam xam na ne lii de ak lim ci jot a def lii bu ko jaayee dina ci génn mais yow bi dëkk ci ville bi yow yaa jàpp ne lii daa tuuti parce que ville bi jaay wuñ xar ngolu xar gin na fee cher te nga mais léegi waa dëkk bi yëpp wala waa bi ak ñi ñëw di jënd si marché bi nga lor leen lañ mënoon a amee lu yomb ñu amee ko lu gën a cher seetlu nga lool. boo tax yeneen saa sa ne da'u naas yarzuq yarzuqu Allahu ba'dahum ba'dahum min ba'd bàyyi leen nit ñi borom bi di wërsëgal ñenn ñi di ko jaarale ci ñenn ñi kon loolu mooy li gën a dëgër insha allahu tabaraka wa taala waaw allahu akbar waaw waaw kantaak ne tere bi bon début l'islam la woon quoi parce que dañ doon bañ gaa yi bon dañu ne woon ci xat-xat ak yu mel noonu bañoon quand même buñ ñëwee ngi waa ji def noonu nit ñi pour ñuy jënd day metti waaw alors que mënoon nañu am lu yomb ci kaw gi waroon kaw kaw yi waroon Medina di ñëw di jaay si mën a ñëw di jaay lu yomb yow nga ñëw daj leen jaay ne leen yaa leen di jaay jaay ko lu cher boobu dëggee indi lor ci gaa yi ñu ne la loolu nag dema la loolu du li gën a dëgër insha allahu tabaraka wa taala léegi kon mu ngi noonu ko léegi nag mu des kon loolu daa nekk loo xam ne lu xaram la mooy kon euh, comme li imaam An-Nawawi wax ni baabu tahrimi bay'il haadir lil baadi mooy ku dëkk ci ville bi di jaayal koo xamante ni nii ci àll bi la dëkk ñëwoon di jaay si nga capté ay kiiwam guulu ko dajeeg moom ca medd ma wala ca àll ba wala ca yoon wa daal di jël ne ko baal ma jaay la loolu dafa xaram léegi nag mu des moo am na benn affaire boo xam ne boroom xam-xam yi dañ koy tudd <laughs> naan moo daa am ay conditions yoo xamante ne nii nag ci la mbir mi di xaraame ko waaw parce que am na cas yoo xam ne dangay ngay tu te demandes kii lo est-ce ci la nga ne man cas waaye par exemple waa ji monsieur X ak kaw kaw la ab campagnard la boo xam ne li muy yar mooy ay bëy ak ay xar ak yooyu léegi mu jël yooyu ne ah luuma bu mag ba de marché bu mag ba bii am samedi walla bii am bés bu ko neex ajjuma ak yooyu wala àllarba ca ville ba wala marché ville ba naa dem foofu jaay ko fa ca dara la léegi bi muy ñëw ci yoon bi mu dajeeg benn waay boo xam ne ci ville bi la jóge mais kooku amul woon sax yéenee dajeeg moom quoi dañu daje noonu après monsieur X ne ko mais yow du ma la jaay sama bëggu woon xar yi ma jaay la ko en gros nga xool après comme saa man ma bañ a àgg xam nga kooku da nga naan kii wuute naa ki nga xam ne moom ba muy génn xamoon na ne gaa yi dañuy ñëw heure telle bu dajee ñoom poy sàngam ngir moom loolu la bëggoon jaayal leen alors que kii dafa génnoon di defi leneen gars yi proposé ko mooy cas yu mel noonu après dinañ ci ñëw léegi loolu boo duggee ci charte yi dina gën a leer côté wa insha allah borom xam-xam yi dañuy tudd ne non am na nag ay charte yoo xam ne il faut ñu réunir pour ñu ah, mooy mu dugg ci xaraamit gi al imaam Muwaffaquddin ibnu Qudaama al-Hanbaliyu al-Maqdisiyu dëkkoon fee ci Jérusalem bilaadul Quds mooy foofu quoi al-Quds dafa rëyoon nag dafa rëy mu ne li feeñ euh, lii nii ñuy wax nii ku mel ni al al Cheikh euh, al Éthiopie rahimahullah euh, daal dina koy indi bi muy def sharah hadis bi. ci saxiixu euh, ki nga xamante ne mooy al-Bahrul Muhiitu Sajjaaj sharh Saxiix Muslim ibn al-Hajjaaj ci kitaabul bu hadis bi mu ngi indi lii mu ne qaala Ibnu Qudaama al-imaam Ibnu Qudaama nee na rahimahullah zaahiru kalaamil Xiraqi annahu yaxrumu bi salaasati shuruut li feeñ ci al-imaam al-Xiraqi al-Xiraqi mooy ne dafa xaram mooy ñoom xanbali yi ci charte yi ci ñetti charte ci lay xaraame mooy kon bu ci benn charte dañee kon mbir mi dootuñ ko tuddeetu loo loo xam ne lu haram la waaw léegi nag mu commencé nag di lim yooyu mu ne ahaduha ahaduha benn ci ñett yooyu mooy way mooy lan euh, alxiraqi mu ne an yakuna alxaadiru qasada albaadi li yatawalla albay' la mooy li ñu doon wax sànq exemple bi ñu doon wax sànq ne boobu mu ne il faut première condition que citadin bi mooy ci dëkk ci ville bi bi muy génn di dem di daje gaa yi yéenéen moo doon dem intercepter leen góolu leen ñoom ngir jaayal leen benn wattaani ñaareel bi mooy mu nekk an yakuna al baadi jaahilan bi waaw mu fekk que kaw kaw bi bi jóge ci kaw gi di ñëw di jaay si bëgg a jaay si ci ville bi xamul prix bi ville bi di jaayee marché ville bi parce que bu ree ne xam na ko ba pare jaay mooy kon lañ doon ragal loolu amu ci loolu lañ bëgg a wax waaw mooy xam na ne bon ñooñ quinze mille la ñuy jaayee mais man garaaw man moom dix mille lay xam na ko bu dee xam na ko ñu ne boobu il faut tamit mu xam ko benn léegi nag ci kaw noonu parce que ñoom bon ñoom xambali yi rahmatullah alayhim euh, li jële ci imam ahmad dañu jële ci al imaamu ahmad ay wax yu bari quoi que ne bu dee ne waa ji euh, ida kaana al baadi aarifan bi si'ri lam yahum bu dee ne waajooju kaw kaw bi xam na prix bi daw ci marché bi malgré woon mu gërëm loolu xaraam mu ne ñetteel alxiraq yi ba léegi ci euh, mooy boroo xaw-xabu kii la quoi xabali rahmatullah alayh am ne muxtasarul xiraqi sharh muxtasarul xiraqi ak yooyu muxtasar la def muxtasarul alxiraqi waaw ku siiw la ci Umar ibn al-Husayn al-Xiraqi al-Hanbali rahmatullahi alayhi euh, ci ponkalu euh, kii yi la nga xam ne ki fin deux cent yi la juddu quoi génn àddina ay trois cent trente quatre rahmatullahi ah, lay hi waaw ah, allahu akbar allahu akbar ah moom li ci yéeme mooy moom ay trente cinq ans yooyu la dund quoi malgré li mu li xelaq yi mi ngay dégg yaa subhaanallah Allahu akbar quarante la dund àddina génn àddina euh, trois cent trente-quatre quoi Allahu akbar kon moom mu ne kon gis nga charte yooyu léegi mu ne ñetteel bi an yakuna qad juliba qad jalaba sil'a lil bay' waaw troisième condition mu nekk ne mooy mooy dafa indi marchandise mi ngir jaay ko waaw mooy jaay ko moom jële moom kaw kaw bi indi ko ci ville bi ngir jaay ko moo ko taxoon a jóg waaw kay waaw kay mu ne lii la léegi nag mu ne am na ci ñoom ñoo xam dañu yokk ñeneen ñaari charte benn bi mooy fekk kaw kaw boobu ñëw di indi marchandise am bis bi dañuy jaay bis boobu loolu la bëggoon a jaay waaw ñaareel bi biñ ci yokkaat beneen mu nekk nit ñi nekk loo xam ne dañoo aajowoo marchandise boobu nga xam ne bu yéexee agsi mën nañ cee loroo waaw waaye kanta Shafi'i yi nag rahmatullah yi ñoom dañ ne ñoom ci day xaraame ci charte ñeenti charte waaw imam Ibn Qudama ne Shafi'i yi ñoom loolu la jox mooy ñeent yu njëkk yi ñu wax waaw waaye boolewuñ ci aajo bi ko nit ñi di aajowu non loolu moom moom kiiwuñu ko waaw waaw léegi nag bu ci benn dañee mooy bu dee ne waa ji génn di la yeen ñoom moom loolu sax taxu ko woon a jóg comme liñ wax sànq dafa génnoon gars yi daje ñoom na ko may sawaay yow ah ñu jaayale kii bi quoi suñu marchandise bi te nga ne dem jaayal ñu ko après boo kii nga fekk ñu dëkk ba indi ñu xaalis yi ah waaw ah, kon baax na ñu ne kooku parce que kooku ko woon kon kooku bokkul <laughs> kon mu ngi noonu wallahu taala alam léegi nag mu des waa est-ce que léegi est-ce que waa mën naa ñëw dajeeg waa bi dajeeg kaw kaw bi quoi ne ko hé kaay ma conseil la sa waay yow en général yéen ni yéen jaay c'est pas bon boo demee fële gars yi lii lañ koy jaay ah vingt ay passeen cinq mille yi ah attention loolu dañ naan de toute façon même bu dee am nañu naan bon conseil ci buntu conseil la mais dañ naan sa waay loolu yeneen saa sam doon wax da'u naasa yarzuqullahu ba'dahum min ba'd bàyyi leen nit ñi yàlla di wërsëgal ñenn ci ñenn loolu day dàqu parce que waa bu ñëwee wax loolu wax ko waa ji day fexee kole wu ci prix ba pare mu lor waa marché bi ñu fi ñëw kon loolu insha allahu taala huwa bigina daqaq loolu loolu insha dëgër waaw waaw loolu moom gënu dëgër waaye nag bu dee ne waaj loolu benn côté la mooy citadin bi moo ñëw ne day conseiller gars yi léegi bu dee nag beneen côté bi kaw kaw bi moo dajeeg moom ne ko mais waaye marché ba moom lu mu demee foofu ñoom lu ñuy jaaye jaayee prix nangam lu ñu koy jaayee marché bi sàngam ma général am ñu ne non loolu amu ci droit parce que day dugg ci maanaa bi nga wax sànq bi hadith bi doon wax ñu ne la non boobu nag sauf que. yeneen saa saam dana wa idha istansaha ahadukum axaahu wala ahadakum axaahu falyamsah lahu waaw bu kenn kii yéen bu ko mbokkam sàkkoo ci moom mu conseillé ko nanga ko conseillé dañ naan bu boobaa nag parce que waa ji indi marché bi moo bëgg conseil parce que da bëggu la ñëw rek dem dugg ci marché bi te xamul liñ defe mu dajeeg benn waay ne ko sëñ bi mu ne ko waaw yow xam nga prix dëkk réew mi fii ci biir gox bi ville bi li ñuy jaay centre commercial nangam lañ fay jaay mbir yi moom xam nga ñu ne waaw la part xam nga li ñuy jaayee verre yi ah ñëw waaw non jiin nii lañ koy jaayee kii nangam ak nangam kii nangam ah waaw centre commercial euh, les quatre C bu Dakar centre commercial des champs de course. boobu xam nga nuñ koy jaayee waaw lu ñuy jaaye affaire yi mu wax lii <laughs> waaw centre commercial bu euh, Thiaroye-sur-Mer bu bu bees bi xam nga lu ñuy jaaye bu euh, soxna Adja Nobay Amar xam nga lu muy kiiwee hafiza Allah xam nga liñ koy li ñuy jaayee ñu ne waaw xam nañ ko lii la ñuy jaayee <laughs> léegi dagan na <laughs> mu ne waaw. mais man non man fii mu ne xam waa ji conseil ko parce que waa ñëw jóge fële ci kaw gi moo ko laaj bu boobaa même bu dee am nañu koy tere dinaan la loolu dugg ci parce que li yoneen saa saa wax wa idha stamsaha ahadakum axaahu falyamsah la waaw kon loolu euh, war naa mën a nekk comme ni nga xamante ne noonu lañ ko jële ku mel ni Seydina Talha ibn Ubaydillah ak al imaam al Awzaa'i ak al imaam Ibnul Mundiri alayhi ku mel ni ñoom imaam Maalik nag ak al-Layth ñoom dañ koo bañ ko wax waaw <laughs> moo la imaam Ibnu Qudaama bi mu tuddee kii mu ne waaye nag xujjatu eh, wa qawlu saxaabi xujjatu lam yasbut xilaaf lam yusbat xilaaf wala lam yasbut xilaaf mu ne waxu saxaaba bi nag lay la boo xam ne lu wutee lu wuteeg moom daal di wuy sax waaw léegi léegi nag mu des benn kii lañ ciy teg mu jeex mooy waa léegi yéen yow kon bu ma récapituler yow pour yow mooy njaay moom dafa xaram koo xam ne dafa dafa intercepter ab ku jóge ci kaw gi war a jaay ci biir bi dem ne ko bàyyi ma jaay la ma ne la waaw loolu de la loolu loolu comme ni ko waa jumhur yi ñu tuddal léegi wax insha allah muy Maliki yi Shafi'i yi Hanabila yi rahmatullah alayhim loolu mooy li gën a dëgër ak ñi kaw jiitu woon ci ñu saxaaba yi ñoom Talha ibn Ubaydillah ñoom Seydina Anas Seydina Abu Hurayra ñoom Seydina Ibn Umar radiyallahu anil jami' loolu moo gën a dëgër waa léegi très bien lu xaraam la mais léegi njaay mi baax na wala baax moo moo moo mooy jëf ji xaraam na mais njaay mi wér na wala wérul qu'est-ce que c'est ça la ñaari mbir yu wute la de waaw. lii taa yi ñu ngi fi doon wax halin nahyu yaqtadi fasadul manhi anhu am laa waaw mooy bu sharia teree benn mbir est-ce que lam tere day war ne ne loolu képp ko def dafa yàq walla déet waxoon nañ la masala usuliyya la bu rëy boo xam ne tënkaloon nañu ko fi lu gaaw ne la waa ju jama jumhurul ulama min al hanafiyyati wal malikiyyati wash ñoom euh, bon. dañu naan boo il faut mooy bon tere daa am il faut ñu xool li mu làmboo bu dee mbir mi ci boppam lañu tere yëf jëf jooju mooy boo ko defee day xaram mais bu dee côté mooy nañ koy defe yoo xam ne wasfu la wala loo xamante ni moom bokkul ci mbir mi moo tax ñu tere ko loolu mbir mi mën naa wér waaye jëf jooju day xaram ci laa doon wax ne ki nga xam ne daa jaay ginnaaw bi ñu noddee ajjuma ndax alxuraan da ne yaa ayyuhal lazina amanu idha nudiya lis salati min yawmil jumu'a fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay' yéen ñi yàlla bu ñu noddee bésub ajjuma na ngeen gaaw dem fekk ji zikrullah muy xutba ba te ngeen bàyyi njaay waaye léegi ku jaay heure boobu nag Hanbali bi ne la xaraam na am na ba mbooloo ci Maliki yu ànd ak ñoom ci loolu parce que riwaay lu ñu jële ci imam maalik muy wax ne loolu day yàqu mais lépp ci wàllu usul dañ ne noo def na bàkkaar le fait mu jaay jamono jooju waaye nag alal jam ca amee bu dee njaay mi respecté na charte njaay ak arkaanu njaay loolu baax na façon masala yooyu rek ñëwaat fii mooy léegi yow góoru dem capté ji intercepté ab kaw kaw jaayal ko loolu dafa xaraam dë dëgg la kon d'accord nañ loolu gëg gën a dëgëral nga wax waaw insha allah wal def na lu xaraam léegi njaay mi am waa ji dem jaay est ah al imam Ibn Qudama mu ne euh, ku mel nii al imaam al xiraqi mi ñu doon wax sànk de dafa wax lu leer ne loolu dafa neen baaxut wa nassa alayhi ahmad fi riwaayat ismail ibn sa'id ci imaam ahmad mii seen sëriñ ñoom ñëpp ibn muhammad ibn hanbal rahmatullah alayhi ci riwaaya li nga xam ne ismail ibn sa'id moo ko jële ki moom moom mu ne man maa laaj ahmad ibn hanbal maa ko laaj ne ko waaw imaam maanaam Ahmad imaam Ahmad rahmatullah waa nit koo xam ne ci ville bi la dëkk jaayal ab kaw kaw nag mu ne lool bañ naa ko akrahu zalika wa aruddul bay'a fi zalika te njaay mi dama koy delloo waaye mu ne waaye imaam Ahmad jëli nañ ci beneen moom beneen riwaaya rahmatullah alayhi boo xam dana njaay mi wér na même bu dee ne lim def xaram na te loolu mooy mazhabu Shafi'i yi te loolu ci Maliki yi nag mooy am na ñaari wax yëpp mais li ci re siiw mooy noo njaay mi baax na njaay mi baax na voilà euh. <laughs> mbir mi mooy que ne euh, mooy masala biñ la wax léegi rek xam nga zahiri yi moom loolu bon dama leen a fàtte woon sax xaw ma dox tudduma leen ñoom moom mooy yàqu na non ñoom seen affaire yi yàq na quoi parce que Maliki yi ku mel Ibn Habib daa jàpp ne loolu njaay mu yàqu na Imam na Hazm moom kenn waxul ay waxam ñoom moom da ngay xam ne ñoom dañ naan la baaxul <laughs> waaw <laughs> waaw nag dañu am ay wute ci seen biir ndax baax na am baaxul waaye ñoom seen usul ni mu gën doxe mooy njaay mi baax na waaye waa ji def na la nga xamante ne nii lu xaram la waaw waaw mu ngi noonee wallahu ta'ala a'lam kon mooy ñi nga xam ne ñu jàpp ne bon lii euh, après day xaraam mooy kon c'est nul et non avenu mooy alal dañ koy amee manul la dagan après yow da ngay delloo dañuy yàq dañuy delloo mooy imaam man damay dañuy delloo damay delloo affaire bi ñi ne nag def na lu xaraam mooy def nga lu bàkkaar tuubil kiiwil waaye nag ah jaay ma boo dee jaay nga ba kiiwa fa su mooy affaire bi baax na wallahu ta'ala a'lam di ñëw ñu jël beneen côté waaye hadis bi ci tegu boobu nag muy wax wa kon tey gis nañ baabu tahrimi bay'il haadiri lil baadi walillahi alhamdu mu def nag wa talaqqi rukbaan mooy intercepté ji gars yi nga ne mais loolu lii du be ma ne la parce que dafa ab de mooy dem dajeen ñoom ngir ne kaay ma jaayal leen ak dem ngir jëndal sa bopp boo paree jaay xam nga ne ñaari wuute la waaw kay après ça dina ñëw ci beneen affaire boo xamante ne ca simsaar ja xadiisu ibnu Abbaas bi ci tegu ginnaaw bii di ñëw insha allah bi ci tegu li imaamul Buxaari rahmatullah doon wax naan waaw ci bunt yooyu mu def waa ji nekk simsaar bi ujra am bi xayri ujra ki nga xam ne na da day jaayal kaw kaw bi mais ab courtier la wala intermédiaire mooy da bàyyil ma jaayal la mais ñu waxaale ñoom ñaar lan nga may fay ñoo ko nangam mu nekkoon kon bàyyil ma jaayal la voilà ak ki xam ne moom nee na nasiha la koy def mooy da koy laay biir indil ma jaay la parce que dañ lay nax dem xam nga ko bokkul ak kële kee moom xaalis lay alors que kii wutul xaalis est am na différence loolu dinañ ci ñëw insha allah ci talaqi rukbaan insha allahu taala l'interception l'interception des euh, convois yi waxoon naa loolu convoi ou pas convoi ci yem voilà waajuy dox ak waaju war ak waajuy raama ci yem indi marchandise am ñoom ñëpp tere bi ñoom ñëpp voilà mu kon ci kaw noonu walillahi alhamdu wal minna ñu yem noonu wa bi di ñëw inshaa allahu taala wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi